asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alhamdulilahi rabbil aalamiin wa sallallahu wa sallama wa baaraka ala nabiyyina muhammad wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin amma ba'du fa inna xayral hadiisi kalaamullah wa xayral hadyi hadyu muhammadin alayhi salaatu wa salaam wa sharral umuuri muhdathaatuhaa fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalaala na'uuzu billahi mina dalaal mbokk yi kon ñu dellu ak yéen ci jotaay mujj bi ci mbind maam solo mii di wujubul amali bi sunnati rasul sallallahu alayhi wa sallam ba al imaam al allaama cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah taala kon ñu won woon démb ci page numéro neuf ci njeexantal bi fa la ñuy muy ahadis yi mu rotal ahadis yi nga xamante ne rotal na ko di wane ni sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam lay la comme ni alquran nekkee lay tey dina rotal ay ahadis bari indi tamit li nga xamante ni mooy position saxaaba yi maam seen taxawaay tamit ci sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo tax dina leeral ni sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam loola doy na sëkk pour radd alquraan yi maam sunna yonente bi su fekkul woon dafa am place wala wàccuwaay wala lu existe la kon saxaaba yi lan lañ ci sonn di dénkante seen biir naan sunna sunna sunna bu fekkoon ni sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekkul la wala amul wàccuwaay wala amul cër ci lislaam kon lan moo tax saxaaba yeeg boroom xam-xam yi ñëw seen ginnaaw di ci sonn Sahih Bukhari ak Muslim lan moo tax boroom xam yi dëppoo ci reconnaître guñ ko reconnaître ak yeneen téere sunna yëpp kon wax dëgg yàlla ñi nga xamante ne ñoo naan dañuy wedd ay sunna gis mbooloo ñëpp ñu bari topp leen tey la chaque ñu réer la ñu lañ kon mu ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ni man ataani faqad ataa Allah ci page numéro neuf ci njeexantal bi képp ku ma topp topp na yàlla wa man asaani faqad asa Allah ku ma mooy nag mooy na yàlla. ci Sahih Bukhari ba tey kon li ko tax a jóg partie bii ñu jeexal mooy rotal ay xaadis yu bari ak ay waqaaya ay xew-xew yoo xam amoon na saxaaba yi addu ci ci li nga xamante ne mooy ci sunna lañ tettalikoo ak waxu borom xam-xam ci màggal sunna. incha allah ci jeexantal mën nañ indi eh, yenn ci lënt-lënt yoo xam dañ ko am ñoom alquran yi bu ko defee tontu ko ça dépend ci waxtu bi kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci page numéro 10 mu ne kullu ummati yadxuluuna aljannata illa man aba sama xeet ñëpp dinañ dugg àjjana ba mu des ki bañ kan moo bañ ñu laaj ko yonent bi kan moo bañ wa man yi mu ni man ataani daxala aljannata wa man a asaani faqad aba aka moo amoon liñ tuddee albalaaga maanaam wax ju jotal mu ni man ataani daxalal janna képp ku ma topp dugg aljanna ngay toppee yonent bi te xamoo sunnaam waaye man asaani faqad aba ki nga xamante ne mooy ki bañ mooy ki ma mooy kon yow mi nga xamante ni yow yaa askanoo ci alquran yi ni xamal ni xadis bii dañ ciy dugg wallahu musta'an wa alayhi tuklaan alimam ahmad génnee na ba tey ak abu daawud ak alxaakim bi isnaadin saxiix ci caalale xadis bu wér xadis bu bu siiw bi nga xamante ne daanaka moo ñëw di wax directement ci alquran xadiisul Miqdaam ibnu Ma'di Karb yonent bi alayhi salaatu wasalaam am lii day wane ne yonent bi ak nubuwaam dëgg la parce que informé woon nañu ni alquraan yun jamono dina ñëw dina ñëw mu ni ala inni utiitul kitaaba wa mislahu maa yonent may wax de nee na joxeef nañ ma alquraan alkitaab mooy téere bi wa mislahu ak lu mel ni moom wa mislahu maa ak lu mel ni moom joxeef nañ ma alquraan ak sunna waaye déglu mu ni ala waaye li am nag mooy yusiku rajulun sab'an gis nga fi yonent alayhi salaam maam ku yéeme la quoi yonent bi ku yéeme la ci ni muy melale parce que yonent yi dañoo déggoon arab moo tax benn amul benn yonent boo xamante ni dina amul benn nit boo xam dina peeg langue ku dul yonent yonent donc kon ni ko imaam Shaafi waxee laa yuxiitu lugha illa an-nabiyyu wal mursal langue moom kenn dong moo koy peeg muy yonent parce que langue ba nga xamante ni téere bañ ko jox ci lañ ko wàccee faaw mu peeg lépp parce que bu peegul lépp loolu mënta nekk faaw mu peeg lépp parce que langue boobu ci lañ wàccee téere bañ ko jox yeneen bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi noonu dafa peegoon li nga xamante mooy langue moo dafa mënoon a wax yàlla daf ko joxoon jaami'u kalim mais xool fii ni mu mel rek dafa mel ni Qur'an yu lay waxal tey yeneen bi ni joxeef nañ ma alquran ak lu mel ni moom ta mooy sunna mu ni ala waaye nag li am mooy yuusiku rajulun jigéen a trop nag. day informé ni am na luy ñëw lu jege subhaanallah xoolal ba ko yonent bi di wax donc ñu mel ni feeñoon nañ ci li nga xamante ne mooy ci ñoom jamono Umar ibn Abdul Aziz noonu yonent mu ni ala li am mooy yusiku jigéen na de rajulun da doon wax day génn shab'an lekk ba suur am yabaate ñoo xam ñu yabaate lañ lekk ba suur parce que yonent fii baro xam ne ñu ko leerle xadis bi dañ ni li mu wax ne rajulun shab'an ala arikatihi dañu loolu ci melokaanu rëy la lekk ba suur tëdd sa piliyaan waaw lekk ba suur tëdd ci sa piliyaan jaaxaan naan yaqulu aleykum bi hada al quran naan maa ngi leen di dénk ngeen jàpp ci téere yàlla bi comme tey ñu bëri dañ koy defe ci alquran yi ni naan fa maa wajadtum fii min xalaal loo leen ci fekk luy daganal fa axillu daganal leen ko wa maa wajadtum fii min xaraam fa xarrimu loo leen fekk luy araamal araamal leen ko kon ñoom loolu dong la ñuy wax waaju lekk ba suur ah nekk tëdd ci piliyaanam wala jaaxaan toog dina ataaya naan alquran daal moom lañu yàlla wàccee ci ñun suñu nekkul ci sunna subhaanallah moo tax yonent bi boro xam-xam ni xadis bi yonent bi daf cee wane ñi seen melokaan dafa nekk ñoom ñu rëy la ñuy doon ñu rëy albatr ak bëgg puuk réew waaw waa ju lekk ba suur tëdd jaaxaan ah ci piliyaanam wala ci ndegenaayam wala ci fu mu mënti toog kaayam ba muy toog hmm, ci njoowaanam waaye naan maa ngi leen di dénk téere yàlla bi loolu ci fekk jël leen loolu ci fekkul baw leen subhaanallah ci beneen xadis xadis eh, Ibn Abi Rafi' Abu Dawud génne ko ak Ibn Maaja bi si saxiit sanad boo xam bu wér la eh, yonent bi sa waxaat ne laa alfayanna ahadakum muttaki'an waaw bu ma fekk kenn ci yéen mu fi mu dafa tere dafa tere waaw bu ma kenn ci yéen mu toog muttaki'an ala arakati waaw falankulaay piliyaanam wala ci njawaanam tëdd toog yatihi al amru min amri xam nga lii mooy melokaanu ku rëy la lekk ba suur jaaxaan yonent bi mbiram di dikk ci yow maam ñu lay tuxalal xadiisu yonent bi mu ni al amru min amri mimma amartu bi ci lima ma digle waaye léegi déglu fii xadiis bi yonent bi ni mimma bi ci li ma digle yonent bi mi digle fa la koy digle ci sunnaam aw nahaytu anhu wala lu ma lu ma tere dina ñëw ci kanam am na mbir yoo xamante ne saxul ci alxuraan ci sunna moo saxal kon léegi mabbu sunna mooy kon mabbu nga diine yàlla ci kon yonent bi salaam ne bu ma fekk kenn ci yéen wala jaadul kenn ci yéen lekk ba suur naan ba mandi falankulaay ci piliyaanam wala toog tëdd jaxaan am loo xam daf koy jot ci sama xadiis wala ci sama mbir yi nga xam dama koo digle wala ma ko tere ko moom mu toog naan fa yaqul laa nadri ñun de xamuñu suñu nekku ci maa wajadna fi kitaabillah ittaba'na suñu newu ci luñ fekk téere yàlla da lañu jël suñu newu ci leen loolu garaaw na lii ay yëpp ay xaadis yoo xam ne day ñëw di tëkku di wane ne ñi nga xamante ne ñooy alquran yu tey ñu ko tuddee seen bopp ci ak càngute gu rëy lañ nekk. Alxasan ibnu Jaabir mu ne dégg naa almiqdaad miqdaam bani maadi karib mooy ki jiitoon ci xadis bi njëkk ci lool mu ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa xaraamal yawma xaybar ci am atu juróom-ñaari gàddaay dafa xaramal ay mbir mais lam ca teg yonent bi mooy ci page numéro 10 ñu topp téere bi dafa ni lam ca teg yonent bi yusiku ahadukum an yukadhibani lu jege la jam imam iqtaraba zaman lu jege la jamono ñëw ngeen dégg kenn ko xamante ni ci nit ñi di ma weddi ko xam léegi falanku laayam ci piliyaanam toog yuhaddisu bi xadiis yi fa yaqulu naa wa baynakum kitaabullah bu ko defee ah muy wax ak nit ñi nan leen suñu diggante yéen téere yàlla moo ci ne fa maa wajadnaa fii min xalaal istaxlalnaa luñ ci fekk luy daganal ñu daganal ko fa maa wajadnaa fii min xaraam xaramnaa luñ ci fekk luy xaraamal ñu xaraamal ko waaye yonent bi déglu lim ci teg mu ne alaa waaye li am dëgg-dëgg yonent mu ne innamaa xarama rasulullah mislu maa xarama allah waaye nag maa ngi leen di xamal li yonent bi alayhi salaatu wasalaam araamal kon lu yàlla xaraamal kon dafa leer kon nekkete yonent bi ni muy xaraamale ni alxuraan di xaramale noonu la yonent di xaramale kon lii ay ndës laay la yoo xamante ne yonent bi wax dëgg yàlla day wane nubuwaam dëgg la informé woon na jamono dina ñëw ay nit toog jànguñu arab jànguñu diine alxuraan bi sax mënuñu koo jàng-jàng bu leer toog na nit ñi suñu diggante yéen lii nga xamante ne moo ñu àtte mooy téere yàlla suñu nekkul sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla yàlla musal ci sànkute kon bu defee mbokk yi xaadis yi nga xamante ne wala lenn ci xaadis yi nga xamante ne borom téere bi rotal na ko ngir tettalikoo ci ni kon sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam lay la comme ni alquran nekkee lay moo tax mu ni wa qad tawaatarat al axaadiisu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi annahu kaana yuusi asxaabahu fi xutbatihi an yuballiga shaahiduhum gaaibahum wa yaqul lahum rubba muballag aw min saami' nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci page numéro onze ci ñu topp téere bi nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam rot na ci sunnaam da daan dénk saxaaba yi ci buy xutba naan leen ki fi teew na jottali ki fi teewul an yuballigha shaahiduhum ghaa'ibahum mu ni rubba muballigh bari waay na kuñ jottali fekk ni sax moo gën a peek comprendre ka ko jottali kon bu fekkoon wax dëgg yàlla sunna yonente bi alayhi salaam li dina ñëw ci kanam man bu fekkoon sunna yonente bi du lay kon yonente lu mu ci sonni naan ki fi teewul na ko jottali keneen kon kay nañ bàyyi rek li nga xamante ne mooy waaw ku ñëw rek fekk ko fi kon yooyu ay tappale ci xàll moo tax ma ne min dalika bokk na ci loolu mooy li ñëw ci Sahih Bukhari Muslim yonent bi salaam ci xajjatul wadaa aj nga xamante ne mooy aju tàggatoo parce que benn aj boobu rek laaj ci yawma Arafa doon wax naan fal yuballighu shaahidu al ki teew na jottali ki teewul ki fàddu moo tax saxaaba yu bëri ci boobu la ñu roc boccee seen jaasi génn dem woote ci yoonu yàlla pour leeral sunna yonente bi alayhi salaam leeral l'islam bi nga xamante ni li ko séq mooy alquran sunna bi fahmi salafi al umma borom téere mu ni falawla anna sunnatahu hujjatun ala man sami'aha wa ala man balagathu wa lawla annaha baqiyatun ila yawmi alqiyama lam ya'murhum bi tablighiha fa ulima bi dhalika anna alhujjata bi sunnati qa'ima ala man sami'aha waaw gis nga wa ala man nuqilat ilayhi bil asanid as-sahih nee na bu fekkul woon sunna lay la ah wala ab cosaan la comme alxuraan yi nekkee cosaan nekk source ci ki ko dégg sunna bu fekk woon du lay ci ki ko dégg ak ki koy jottali te du fi des kon yeneen bi alayhi salaam amul benn sens mu naan mu leen ko kon la moo tax muy digle naan jottali ko. le fait kon mu digle nañ ko jottali ki teew na ko jottali ki teewul kon loolu lay tëddee sunna lay la ci képp ko xam dégg nga ko ak képp ko xam tuxal nañ ko ci yow ci asaanid yoo xamante ne yu wér la mu ne waqad xafida asxaabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam sunnatahu alqawliya walficliya wa ballaguha man bacdahum min attaabicin summa ballagaha attaabicuuna man bacdahum wa hakada naqalaha alculamaau thiqaatu jiilan bacda jiil wa qarnan bacda qarnin wa jamacuha fi kutubihim wa awdaxuu saxiixaha min saqiimiha wa wadacuu limacrifati dalika qawaadim wa dawaabit ba mu jeex nee na saxaaba yonent bi wattu nañ sunna jiitu woon nañu wax saxaaba yi dañoo wattu sunna ci mokkal ko ay bindu ko waaye tamit leeral ko xeet bi leeral leen li muy teg signification bi moo tax mu ne saxaaba yonent yi wattu nañ sunna yonent bi moo xam ci wax la moo xam jëf la ba pare jottali ko ñëw seen ginnaaw te mooy taabi'in taabi'in yi jottali ko ñëw seen ginnaaw mooy taabi' taabi'in ñooñu tamit jottali di ko jottalante ba ci jamono jii noonu lañ koy jottalee ñun tamit ba génération yi di ñëw yépp ba keroog muy soob borom bi subhaanahu wa ba pare ah tegal ko ay euh, règle yoo xamante ne yu mucc ayib la xam-xam xadiis xam-xamu scientifique la boo xamante ne ñu yéemu lañ moo tax am ñoo xam ne jàng nañ ci yeneen li ñu tuddee kulliyat ilmiya jàng ci yi nga xamante ne dañuy jàng wàllu ay ah ay kimia waaw ma ay chimique yooyu jàng ay chimie kon fakk yooyu nga xam ne dañuy xam-xamu tey ah technologie yu mel noonu am na ñoo xam jàng nañ ci loolu pare may dellu si waat jàng xam-xamu sharia mais dañuy wax ne ilmul hadith moo gën a jafe loolu fuuf xool imam Bukhari nan ngay mokkale ay ñaata hadith imaam Ahmad musnad mokkal ay million xadis xadis bi ci nekk ci yoon bi mu jaar ba ñëw nga mokkal ña jaar ñëpp xam leen kii ku maandoo la ku maandul la am loolu lu yéeme la loolu lu yéeme la kon moo tax dañuy wax ne ay xadis xam-xam bu jafe la yomb waaye tey loolu lépp effort yooyu nga xam borom xam def nañ ko jamono ji ay nit ñëw toog fële naan ay xaw ma sunna yonent Abdoulaye wallahi almustaan mais ñàkk tawfiq la rek ñàkk tawfiq kon yàlla subhaanahu wa kon moom mooy. protéger li nga xamante mooy sunna comme ni mu protéger alxuraan comme ni mu wattoo alxuraan noonu la wattoo sunna ci page numéro douze borom téere mu ni ah kama xafida allahu kitaabul aziz min abathil aabithin wa ilhaadil mulhidin wa tahrifal mubtilin tahqiqan lima dalla alayhi qawlu subhaanahu ah inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun kon yàlla ni mu wattoo alxuraan ba kenn mënu cee dugal lu ci bokkul niki noonu la wattoo sunna lu tax loolu borom téere mu ni wala shakka anna sunnata rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wahyun munazzal faqad xafidaha allahu kama xafida kitaabahu wa qayada allahu laha culamaa nuqaadan yanfuuna canha taxriif almubtilin wa ta'wil aljaahil wa yadubbuuna canha kullama alsaqahu biha aljaahiluun walkadaabuun walmulxiduun lu tax mu ne li anna allah azza wa jalla jacalaha tafsiran likitaabi alkarim wa bayaanan lima ujmila fiihi min alaxkaam wax dëgg yàlla sunna yente asalaam mu ni werante amul ni lay la waxyu la bu yàlla wàccee ndax yàlla jiitu woon na ci ay wa ma yantiqu anil la in huwa illa kon yàlla moo ko sàmm moo jël garantie pour sàmm sunna comme ni mu sàmmee alquran préparé ko ay guuru yàlla ay borom xam-xam moo tax ilmu rijal lañ koy tuddee xam-xam xadis ilmu rijal xam yàlla dëgg la préparé ko ñoo xamante ne ñu mucc ayib lañ daam lépp luñ ci boole te bokku ci dinañ ko leeral mu leer moo tax amul lenn luñ mën a askan la yonent sant fekk wérul xeet du ko jëfe loolu amul waaw kon mu ne yàlla subhaanahu wa moo tax mu def lii parce que dafa def ni sunna mooy leeral alxuraan kon lay leeral alxuraan te yàlla sàmm na alxuraan kon faaw mu sàmmaale ko faaw mu sàmmaale ko moo tax borom téye lu mu wax nee na ay mbir yoo xam dafa ñëw ci alxuraan yu résumé ko. alxu euh, xadis moo ñëw leeral ko yoo xamante ni am yoo xamante ne sax amul texte ci alxuraan waaw bokk na ci yooyu lu mel ni li nga xamante ne mooy lan yenn acte yu jëm ci wàllu miraas miraas al ku dee bàyyi alal naka lañ koy doonee am na ci yoo xamante ne sunna tax sax moo ko leeral ak ak ba leen joxoon démb xaraamal gi yàlla la xaraamal lislaam ñu dayale ci benn buumu se say jigéen ak bàjjen wala jigéen ak li nga xamante ne mooy tantam yooyu kenn du ko sunna moo ko leeral ak li nga ne rot na bàyyi ko ci taabiin ak saxaaba yi ak ñëw seen ginnaaw waaw ci borom xam-xam yi ci màggal gi ñu màggal sunna kon ni ma ko ni ma ko waxee sànq màggal gi ñu màggal sunna kon loolu day tegtal sunna lu existé la parce que lu existé la ñu màggal te benn waaye bu taxawoon fii di weddi yàlla comme alquran yi ñun rek naan yàlla amul lu tax parce que gisuñu ko nangam ak naam déedéet mais dafa am yoo xamante ne ay feela yu leer nañ waaw kon yàlla subhanahu wa taala kon c'est la même chose sunna waaw parce que dàq ko day mel ni existé wul mais lu existé la ni nga xamante noonu la yàlla existé am ay mbir yu ko tettale moo tax mu ni ñëw na ci ba tey ci Sahih Bukhari Muslim hadith Abi Hurayra yonent bi alayhi am day joxe ay instant bi ndës laa yuy wane ni boroom xam-xam yi jiitu ci saxaaba yi dañ doon dellu ci sunna xoolal fi yonent bi alayhi salaam bi mu génnee àdduna lan moo xew Abubakar Siddiq moo jël xilaafa gi mais am na ci yenn giiru arab yi mais dañoo tubbi génn ci lislaam jàppoon l'islam bi yonent bi la concerné mais Abubakar daf leen a déclaré guerre waaw léegi loolu fan la fa lañ koy fekk téere yàlla bi waaw parce que ñoom li tax mooy ñoom ñu ngi julli dañuy julli mais azaka lañ lànkoon Abubakar mu ni wallahi maa ngi giñ ci yàlla law la uqaatilanna man farraqa bayna as-salaati wa az-zakaat dinaa déclaré guerre ki bëgg a tàqale julli azaka moo tax li la wane ni sunna dëgg la bi li amee Umar ibn Khattab lan la defee lan la réagir dafa ni Omar dafa ne Abubakar waaw kayfa tuqaatiluhum wa qad qaala nabi sallallahu alayhi wa sallam umirtu an uqaatila an-naas hatta yaqulu laa ilaaha illallah fa idaa qaaluhaa asamuu minnii dimaa'ahum wa amwaalahum illaa bi haqqihaa Abubakar Siddiq bi mu dekk bi mu nee day déclarer guerre ñooñu tubbi woon bañ a joxe asaka Omar ni ko waa nan ngay déclarer guerre ñoo xamante ni ay jullit lañ parce que yonent mu ni man dañ ma digal ma déclarer ni ñu guerre ba keroog ñuy wax laa ilaaha illallah buñ ko waxee rek c'est fini kon seen deret ñoŋ na ci man ak seen alal. illaa bi xaqiha ba mu des nag àqam Abubakar Siddiq ne ko alaysati zakaat min xaqiha gis nga Abubakar Siddiq ku déggoon fiq moo tax Ibnu Taymiyya ne Abubakar a'lamu naas ba'da nabi sallallahu alayhi wasallam ba'da nabi sallallahu alayhi wasallam Abubakar mooy ki ëpp xam-xam ci xeet bi moo tax kenn mësta xam ci lislaam Ibnu Taymiyya moom aalim mooy wax ni aalim kenn mësta xam ci lislaam Abubakar benn fatwa buñ tuxalee ci moom nit ci wuute na ak Yonent alayhi salaam ci fatwa dafa wuute Yonent wala wuute lislaam Bakr as-Siddiq kaana aaliman mujtahid gis nga xool Omar ibn Khattab ni mu amee woon fiq mais gis nga bi Abubakar déclaré guerre mu ko waa nan ngay déclaré guerre ñoo xam ne dañuy wax laa ilaaha illallaah Abubakar Siddiq ni ko waaw xadis bi nga teetal ko yonent dafa ni digal nañ ma ma déclaré guerre ah nit ñi ba keroog ñuy wax laa ilaaha illallaah buñ ko waxee nag xalaas boobaa amatuma droit di leen déclaré guerre lu dul ci xaq ci àqam ba àq Abubakar ni ko as zakat ana bokkul ci ak islam ni ko wallahi law mana'uni inaqan aw anaqan bu ñu ma tere woon benn buum wala loo xamante ni lu tuuti la ah dañ ko doon jox yonent bi ñu bañ ma koo jox dina leen déclarer guerre Omar lam ca teg mooy fama huwa illa an araftu anna Allah qad sharaha sadra Abi Bakr liqital fa araftu annahu alhaq Omar ibn Khattab ni wax dëgg yàlla bi mu waxee loolu ci laa reconnaître nag ni ah Abu Bakr yàlla ubbi na dënnam te li mu wax dëgg la gis nga saxaaba yi daa ak daa di dëppoo moom ci loolu ànd ak moom mu déclaré ger ñi ñu tuddee li ñu tuddee maani zakat wala ahlu rëdda mooy ñu bañoon joxe zakat daal di tubbi génn ci lislaam kon histoire bi borom téere mu ni mooy preuve bi gën a leer booy wane ni saxaaba yi dañoo màggaloon sunna kon bu fekkoon sunna existé wul kon ñoom ci lan la ñuy tettal ko bay déclaré ñu ger kon lii day tettale ni sunna dañ ko war a jëfee bokk na ci loolu ba tey instant bii nag xoolal ñu ngi dugg ci kon li nga xamante ne moom la ñuy tuddee fahmu salafil umma. parce que salaful umma ñoom dañoo déggoon quran ak sunna di ko pratiquer kon yii mu indi yëpp ci bunt boobu la kon ba tey bokk na ci li nga xamante ni borom téere bi rotal na ko di wane ne saxaaba yi fiñ tegoon sunna ak di ci dellu maam delluwaay la ci ñoom léegi saxaaba yi doyoon na sëkk ñoom bu ñoon dellu sunna ay tappalekat ñoo duñ dellu sunna ñu leen bàyyi ñun topp saxaaba yi parce que yàlla saxaaba la ñu topploo bokk na ci yooyu ba tey jedda mooy maam bu jigéen bu fekkee nit ki dafa gaañu nit ki dafa génn àdduna bàyyi maam bu jigéen lan mooy miraasam doo ko fekk téere yàlla bi naam moo tax bi nga xamante ni as ndaw moom ku jigéen ñëw na muy jadda jadda la woon mooy maam bu jigéen ñëw ci Abubakar Siddiq di ko laaj lan mooy miraasam lan mooy miiraasam maam nit ki bu génn àdduna bàyyi ko moom mu nekk maam bu jigéen lan lay am abbaka ne ko laysa laka ci page numéro treize si ñuy topp téere abbaka ne ko laysa laka fi kitaab la shay gisaluma la sa cër maam loo xamante ne dañ la koo sédd est-ce que am nga luñ la sédd ci téere yàlla gisaluma la ko ni ki noon tamit xawma wala alamu anna rasulallahi alayhi salatu wasalaam qadaa laka bi shay xawma ta qadaa laki bi shay xawma tamit ne yonent bi am na lu la jox kon wax dëgg yàlla li ngay laaj gisuma ko ci téere yàlla bi gisuma ko ci sunna yonent bi alayhi salaam waaye nag wasa al wasa asal innaas allahu akbar wasa asal annaas aka ma wàcce woon boobu ni ko nag dinaa laaj saxaaba yi waaw dinaa laaj saxaaba yi dinaa laaj saxaaba yi Abubakar Siddiq laaj saxaaba yi eh, eh, al-Mughira ibn Shu'ba moom moo taxaw ni ko ankay fekke naa yonent bi alayhi salaam daal koy jox sudus a'tal jaddata as-sudusa qada laha bi dhalik ñu ko ankay ab bés toog naa lu mel noonu am xew-xew mel noon ci miraas yeneen bi sam daal di jox maam sudus mooy sixième alal ci bu doon six million ñu ko un million bi waaw bi bi loolu amee Abubakar Siddiq daf ko laaj donte borom tey tuxal loolu mais xadis noonu la ñuy Abubakar Siddiq laaj ko ni ko ndax li ngay am na ko fekke mu ne ko wii ku ñuy tuddee Muhammad ibn Maslama mu woo ko mu ko naam fekke nañ yeneen temps am atte lu mel noonu kon lii da lay tettale saxaaba ci sunna nañuy delloo ci alxuraan wala ñuy delloo ci sunna moo dafa ne ko gisaluma la li ngay laaj ci téere yàlla ak ci sunna yonent mais dina laaj nit ñi moo tax Omar ibn Khattab loolu la jëloon di ko dénk ñi nga xamante ne ñooy ay ummaalam ay gouverneur am ci réew yi ñuy atte loolu kon li li nga ciy déggee mooy saxaaba moom borom téere mu ni saxaaba dañ daan atte nit ñi ci téere yàlla bi fa in lam yajidu al qadiyata fi kitabillah fa bi sunnati rasulillah alayhi salatu wassalam buñ ci gisul dara dellu ci sunna bu ñu yàlla dara dellu ci sunna bal bu ñu gisul dara ci sunna dañuy dellu ci li nga xam xamante mooy dëppoo boroom xam-xam yi wala ñu dellu ci qiyaas kon yooyu yëpp ay ndëslaay la qiyaas na table yooyu yëpp dañ ciy dellu moo tax xam mi sax loolu ñëpp ko xam maanaam tey jamono day dox te alxuraan chaque jour ah jamono ju ñëw alxuraan day day maam la ca nekk lépp dañ koy mën delloo ci alxuraan li ñu tuddee qiyaas su fekkee amul texte boo xam moo ci rot mu nekk lu leer. parce que xew-xew yi dafa bari lool xew-xew yi dafa bari lool alxuraan lépp lépp mënu mënuñu ko cee peeg sunna tamit mënuñu cee peeg lépp parce que sunna dafa wàccoon ci benn jamono alxuraan dafa wàcc ci benn jamono mais nag jamono ñëw day adopté ak moom waaye xew-xew yi nga xam ñooy bees di am ay xew-xew yoo xam day bees ci dundu doomu aadama yi loolu léegi su fekkee utiliser wuñ li nga xamante mooy qiyaas na table wala ijtihaad góorgóorlu baro xam kon naka lañ koy attee est que mën nañ dellu téere yàlla rek moo tax xuraan yi maam ay dof lañ subhanallah xel amuñu ko parce que borom xam li ñu bind seen téere yëpp moo imam Shafi doon wax ni man saa yu ma jaamaarloo koo xam dafa réer daf may not parce que du xam ay règle xam-xam du xam usulu ilm du xam fan la war a départ du xam qiyaas du xam ijtihaad du xam dara. boo waxee fii mu dugg fële nga wax fii mu dugg fële moo tax ñooñu werante ñoom yàq temps la wuutee ki nga xamante ne xam-xam la parce que boo leen di départ dafa am ci xam ne yéen ci dëppoo. mais koo xamante ne moom allah musta'an wa alayhi tuklan kon li mu bëgg a wax foofu mooy saxaaba yi kon dañu daan dellu suna bokk na ci yooyu ba tey imlaasul mar'a saxaaba yi bokk na ci liñ delloo di ko laaj mooy jigéen goo xamante ni dafa ëmb ëmbam ba yàqu te fekk dafa am sabab nit ki ëmb ëmbam yàqu fekk dafa am sabab benn waaye boo ko dóor wala mu joteeg moom wala ñu xeex ëmbam ba daal di tuuru mu avorté kon bu boobaa lan moo fay am yonent bi ah dafa am lu mu ci àtte woon boobu ba tey tamit xadis boobu Muhammad ibn Maslama ak al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhuma ñoom ñoo seede woon ne yonente alayhi salaam qada fi dhalika bi ghurrati abdin aw ama koo xamante ni dafa ëmb mu avorté te fekk dafa am lu ko waral sabab la yow moom waral ko da ngay joxe ñu tuddee diye diye boobu mooy lan mooy ndàmpaay ndàmpaay boobu mooy ghurrat abd aw ama jaam bu góor wala jaam bu jigéen amul ñaar koy valoriser valeur am nga daal koy joxe wala usru diyatul umm kon li ñu bëgg wax foofu mooy da gis ni foofu tamit saxaaba yi laaj nañ ko dellu ci saxaaba yi yeneen yi ñu wax leen yonent sallam li la ci àtte loolu foo koy fekk ci alxuraan fan ngay fekk ci alxuraan loolu waaw képp koo xamante ni dafa avorté jigéen bu avorté nga xamante ni jëmbam dafa yàqu am ko yàq lii lay lii lay lii joxe diye wala foo koy fekk ci alxuraan moo tax xuraan yi ñu subhaanallah inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun maanaam booy booy booy ba nga est ce que ñi na nañuy xel te vraiment li yàlla wax ñoom bàyyi may sax ñu leen ne wala ma ashkala Usmaan Usmaan ibn Affaan ci boppam instant mi ngi indil ay réalité wala xew-xew yoo xam dafa amoon ci jamono saxaaba yi ñu dellu ci sunna Usmaan ibn bi nga xamante ni lënt na ci moom jigéen goo xam dafa génn jëkkër dafa génn àdduna fan lay tenjee ci këram wala mën naa dem ci kër euh, ay ay juram maam fi këru jëkkëram fi nga xamante ne fa la jëkkëram génn àdduna fa lay tënjee wala bu ko neexee mu jug daal dem këram. Furayaat Furayaat bint Malik ibn Sinan nga xamante ni sœur la woon ci Abi Saïd al-Khudri saxaabi maaruf sœuram bi nga xamante ne saxaabi la woon tamit Furaya bint Malik ibn Sinan uxtu moom euh, sœur la woon ci Abi Saïd al-Khudri Ousmane Ousmane ibn Affan lii dafa amoon problème ci moom dafa lëndoon ci moom ah ba keroog ñu koy wax ne Yonent bi alayhi salaam di lim atte woon ci Furaya mooy bi jëkkëram génne àdduna daf ko digal mu jàpp idda tenji ci biir fi nga xamante ne mooy këram fi jëkkëram génne àdduna xatta yablugal kitaab ajala ba keroog mi mat quatre mois dix jours kon gis nga saxaaba yi dellu ci sunna ni ki noonu tamit saabay yi atte nañ li nga xamante ne mooy yenn nit ñi nga xam ne nekkoon jamono jooju hmm, doon naan li nga xam mooy sàngara atte nañ leen li xamante ne mooy ñaata lañ leen dóor ko yëpp ci sunna Yonent bi sallallahu lañ ko xamee mu ne Usmaan ibn Affaan walammaa balagha Aliyan radiyallahu anhu anna Usmaan radiyallahu anhu yanhaa an mut'atil hajj halla Aliyun bil hajj wal umra xam nga yonent bi salaam aj dafa am ay façon aj am na lu ñu tuddee hajju tamattu mooy nga def umra ba pare bàyyi ko bàyyi ba jour huitième bi nga yéene def aj nga xam da ngay summee ko ba pare dem def sa umra summee ko sol sa yére ba jour huitième bi loolu la ñu tuddee mut'atul hajj mooy at tamattu am na lu ñu tuddee ifraad am na lu ñu tuddee qiraan yonent alayhi salaam bi mu def mooy xiraan mooy boole aj ak umra Usmaan ibn Affaan euh, mu déggee ne Usmaan da tere loolu da tere xajjul moo tax parce que yonent def ko woon yonent def ko woon ak wala Omar tam da daan tere da daan tere Omar tam da daan tere bi mu déggee ne Omar da daan tere loolu hmm, borom tere Usmaan moo gën a siiw da daan tere Omar bi mu tere loolu parce que doon bëgg nit ñi def li gën. lan moo tax ñu def li gën moom la yonent bi def benn la ñaareel bi tamit bëggul woon kaaba gi nekk loo xam dafay vide day bëgg nit ñi bu ñu ñëwee def aj rek bañ cee boole omra nga xamante bu ñu demee dañuy dellu siwaat ci année bi defaat omra bu ko defee kaaba gi du wéet nit ñi ñëw lu bari loolu moo doon jubluwaay kon ni ko Ibnu Taymiyya leerale kon dafa amoon jubluwaay maqsad bu ko defee kon Ali ibn Abi Talib bi mu déggee ne Omar da daan tere loolu da koo bàyyi def la yonent sam defoon mu ni mu après mu ni wa qaala la ada'u sunnata rasulillah sallallahu alayhi wasallam li qawli ahad min an-nas dama bàyyi sunna yonent bi salaam ah dama bàyyi sunna yonent bi salaam ci waxu koo xamante ne kenn ci nit ñi la kenn ci nit ñi la naam kon foofu li ñu foog a tettali ko mooy yonent bi salaam le fait que digle ni tere ko keneen bu ñuy wax leen même bu fekki Abubakar Siddiq wala Omar la ñoom dañ naan fa ñuk ko Abubakar dem jël waxu yonent bi kon dañ doon màggal sunna yonent bi salaam moo tax Ali Ali fii man duma bàyyi sunna yonent ci waxu keneen ak ku mënti doon Ibnu Abbas biñ ko waxee loolu waaw Ibnu Abbas biñ ko waxee loolu ci mutaatul xaj ci wax Aboubacar ak Omar ni ko ñoom dañ doon bëgg nit ñi di def li nga xamante ni mooy lan xajul ifraat xajul ifraat xaj ifraat mooy nit ki dem rek daal di aj comme almalikiya ñoom dañuy gis ne loolu mooy li gën xaj ifraat mooy aj boo xamante ne du am rey Ibnu Abbas dafa ne yuusiku an tanzila alaykum xijaaratu min as sama man de damaa ragal ay xeer jóge ko asamaan di wàcc seen kaw ma leen di wax yonent bi yàlla nee na ngeen naan Abubakar Omar nee na allahu akbar xool Ibnu Abbas ñu màggale woon sunna saxaaba yi yenn saa ñu gis benn mbir boo xamante ne dañ ko am yonent dafa wax lii ñoom ñu ñëw gis ni lee dañ ko war def parce que dafa am loo xamante ne benn jubluwaay la jël exemple ci loolu Abubakar Omar daawuñu rey tabaski chaque jour am chaque tabaski dañ kaan def yenn saa yenn saa duñ ko def dañoo bëggoon wane nit ñi ñi leen lii nekkul lu war kon na la aussi tamit bëgg a sóoraale ñi nga xamante ni mënuñu ba bu ko defee nit ñi bañ jàpp ñu lu war la ba ñuy teg seen bopp lu ñu mënut kon yenn saay dafa am ay jubluwaay yoo xam ne loolu dégg fiq loolu fiq ak ijtihaad góorgóor la ci diine ak dégg fiq mooy mooy loolu mais fii liñ bëgg a ko mooy Ibnu Abbas moom bu ñëwee naan la yonent bi nee na nga naan ko Abubakar Omar dafa naan man de damaa ragal ay xeer wàcc yéen kaw asamaan mbugalum yàlla wàcc seen kaw ma leen di wax yonent bi yàlla ngeen Abubakar Omar borom téere mu ni fa ida kaana ci page numéro 14 mi jeexe mu fa ida kaana man xaalafa sunnata li qawli Abubakar Omar taxsha wal tuxsha alayhi al uquba su fekkee nit ki dafa wuuteeg sunna ngir wax Abubakar ak Omar ñu ragal Abubakar Omar kenn ñoom ñoo gën ci xeet bi ginnaaw yonent bi su fekkee nit ki dafa wuuteeg sunna ah ngir jël wax Abubakar ak Omar Ibn Abbas ni kooku de maa ngi ragal mbugoon mi yàlla wàcc kawam kon ana ki nga xamante ne nag moom <laughs> day lan day bay sunna yonente bi alayhi salaam lépp topp gis-gisam ak góorgóorloom moo tax loolu garaaw garaaw la lu garaaw garaaw ñun dañoo digal ñu topp yonente bi alayhi salaam moo tax saxaaba li nga xamante ne mooy mooy sunna niki noonu ba tey mi ngi yeggali di rotal lenn ci loo xamante ni aimatu salaf dañ ko daan jëfe ci màggal sunna yonent bi alayhi salaam benn waaye dafa ñëw ci mu nekkoon saxaabi ci bi alayhi salaam moo papam Imran ibn benn waaye bi ñëw ci ko xaddisna an kitaabillah wa huwa yuhaddisuhum an sunna gadib dafa mer benn waaye ñëw ci moom fekk mu leen di wax sunna yonent bi alayhi salaam di leen jàngal ahadith waaye ji naan ko waaye wax ñu ci téere yàlla bi waaye wax ci alxuraan mu daal di mer ba kanam gi xonq mu ne ko inna sunnata hiya tafsiru li kitaabillah tafsiru kitaabillah mu ne ko sunna mooy leeral téere yàlla bi di walaw la sunna bu dul woon sunna lam naarif anna zuhra arbaa wal maghrib thalath wal fajr rak'atan Imran ko tontu. toog di waare ci sunna yonent bi sax benn waay ñëw naan ko wax wax ñu ci téere yàlla bi mu daal di mer ni ko mooy leeral yàlla bi di bu dul woon sunna nan la xamee ni tisbaar ñeenti rakka la timis ñett la fajar ñaar nan la ñuy xamee faram fàcce yi ñëw ci azaka. kon saxaaba yi dañaan tettal ko ci sunna kon lii day tettali mu ni asaar yi rot ci saxaaba yi di màggal li nga xamante mooy sunna ak war gi mu war ñor koy jëfe ak maytandikoloo képp koo xamante ne day wuuteeg loolu kon rotal na fii li nga xamante ne mbir yu bare bare bare bare la yoo xamante ne boo delloo ci suñu tamit danga ko fay fekk mu fees dell amaana bañ guddal rek ñu daal di yem ci yenn yi nga xamante exemple ay exemple ci page numéro mu ni axraj al-Bayhaqi an Ayyub Suxtiyaani at-Taabi'i Ayyub Suxtiyaani at-Taabi'i nekkoon taabi'i boo xamante ne bu màgg la macha allah ku ngoyoon ci sunna waaw mu ni idaa haddasta rajula bi sunnatin fa qaala da'naa min haadaa wa anbi'nii an al-Qur'aan fa'lam annahu daal nee na boo fekkee benn waay boo xamante ne jullit nga koy waxtaanal ci sunna Yonent bi mu naan la bàyyi ñu ci li nga xamante ne mooy sunna Yonent bi da'naa min haadaa maam bu ñu sonal ci lii. mais wax ñu ci alquran karim nee na xamal ni kooku baal la baal ku réer la ku sànku la bal mudil day sànkaate al-Awzaa'i rahimahullah mu ne as-sunna qaadiyatun ala al-kitaab aw taqyid ma atlaqa aw bi ahkaam lam tudkar kon li ma la waxoon dem nee na al-imaam al-Awzaa'i rahimahullah doon wax naan sunna de moom mooy leeral téere yàlla bi wala mu koy tënk ci lépp loo xam daf ko dañ ko boyal ci alquran wala indi ay atte yoo xamante ne kenn tuddu ko ci téere yàlla bi comme ni ko yàlla waxee inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la xaafidun wal wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnaasi ma nuzzila ilayhim dañoo wàccee ci alquran ngir nga leeral ko nit ñi yonent bi alayhi salaam yonent bi waxoon alaa jiitu woon xadis bi alaa inni utiitul kitaaba wa mithlahu maa joxeef nañ ma alquran ak li nga xamante ne mooy lu mel ni moom kon lii lu leer nañ lu amul benn werante albayhaqi génnee na ci amir ash-sha'bi rahimahullah mu doon wax ni lenn ci doomu aadama yi mu ni innama halaktum fi hiin taraktum al-athar nit ñi de bi ñu alkoo xam kañ la ñu alko mooy bi ñu bàyyee sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam Sufyaan ibn Sa'iid ibn Masruuq ath-Thawri borom xam bu mag doon wax ni innama al-ilmu kulluhu al-ilmu bil-athar xam-xam dëgg bu ñu ko waxee mooy xam sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam al-imaam Maalik mi nga xam ne askanu ci ngiram Sénégal rahimahullah doon wax naan ma minna illa raddun wa mardudun alayhi amul kenn ci nit ñi rudul dañuy jël soxari ko delloo ba mu des saaxibu hada al qabr yonente bi salaam mu daal di joxoñ bàmmeelam kon ku ne dañuy jël ci yow di ko delloo mu des yonente bi Abu Hanifa lii lépp waxu boroom xam-xam la fahmu salaf Abu Hanifa doon wax ni ida jaa al xadisu an rasulillahi alayhi salaam fa ala al ras wal ayn xadis bu ñëw bàyyi koo ci yonente bi salaam amatul luñ ci wax waaw jël rek amatul luñ ci wax al-imam Shafi'i doon wax ne mata ruwitu an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam hadithan sahihan falam axud bi fa ushhidukum an aqli qad dhahab allahu akbar ci page numéro 17 imam Shafi'i mu ne saa yoo leen gisee ñu tuxalal ma solo ab xadis wala ñu tuxalal ma ab xadis bu wér ci yonent bi te jëluma ko xam leen ni man dof naa sama xel dem na xoolal ay imatu sunna fi ñu tegoon sunna nee na boo leen gisee ñu indil ma xadis mu nekk lu wér te jëluma ko rek maa ngi leen di seedaloon xam ne sama xel dem na xool loolu kon xadis yonent bi kenn ko ba pare waxaat ni ida qultu qawlan wa jaa al xadisu an rasulillahi alayhi salaam bi xilaafi fadribu bi qawli al xaayid nee na bu ma ma leen waxee ab wax ngeen gis xadis yonent loolu nee na jël leen sama wax ngeen sànni ci àll ba alimam ahmad ibn hanbal doon wax naan laa tuqallid nii doon wax leen ci ay àndandoom bu leen ma toppandoo wala tuqallid malikan bu leen toppandoo al imam malik wala shafii bu leen toppandoo al imam shafii wa xud min xaytu axadna xool ñoom fa ñu jëlee ngeen jëlee foofu lim ci nam mooy ahadith yonent bi salaam bu xasee ba ñëw kenn waxu kenn dootuñu ko reconnaître dootuñu ko reconnaître hadith bu xasee ba ñëw dootuñu reconnaître waxu kenn ak ku mënti doon moo waxtaan yi jël ay nit ay sëriñ di jël seen wax ko jiital ci wax yonent bi la shakka ne loolu dalaal la ak réer la yal na yàlla musal ci réer waaw moo doon wax naan ajibtu alimam ahmad ibn hanbal doon wax naan ajibtu man dama yéemu ci aw nit boo xamante ne araful isnaad wa sixata xam nañ xadis bu wér ak càllale ga bàyyi ko ci yonent bi ba pare ñuy dem naan Sufyaan nee na ak Masamba nee na ma Demba nee na ma Paate nee na imaamu ahmad mooy wax de nee na man dama yéemu ci nit ñoo xam ne dañu xam ne xadis bu wér la ñu bàyyi ko fa dem di xoole leen moo tax ba mu waxee loo ci la jàng ni falyahdar alladina yuxaalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adabun alim nit ñi nañuy maytandiku di wute yonent bi alayhi laata fitna di leen dal fii ci àdduna wala mbugal ëllëg alaxira imaam Ahmad ñu laaj ko lan mooy fitna mu ni ab fitna mooy shirk mu amaana bu laallo ida radda ba'da qawlihi mu ni fitna mooy shirk mooy bokkaale yàlla kon nekk de kii wuute ak yonent bi salaam na xaar bokkaale fitna bokkaale mën na ko tab mën na tabbi ci moom loolu naka lay amee imaam Ahmad mu su fekkee dafa delloo rejeté lenn ci waxu yonent bi dina tabbi ci xolam li ñuy tudde ak jeng bu ko defee mu alku waaw kii résulé sunu intention kooku sabab la moyen la pour xolam alkandidat ci tabbi am xolam sikk sàkk bam weddi yàlla subhanahu wa ta'ala yàlla ci yàlla musal fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul kon bu ñu wutee ci dara nañ ko delloo ci yàlla ko yéen day tëj kon sunna yonent sallam kenn waru ko kenn waru ko rejeté waxoon naa démb delloo ko ci yàlla mooy delloo yàlla delloo ko sunna yonent sallam mooy delloo ko ci delloo ko ci yonent bi mooy delloo ko ci sunnaam al imaam ibnu kathir ñu ngi ci page numéro dix-huit mu ne ibnu kathir nee na wa qaala al-xaafid ibnu kathir rahimahullah bi muy leeral yàlla wax ci wax ne fal yaxdari alladina yuxaalifuuna mooy aaya bi jiitu dafa ne ay an amri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam huwa sabilu wa minhaaju wa tariqatuhu wa sunnatu wa shari'atu fa tuuzan al-aqwaal wal a'maal bi aqwaali nee na bi muy leeral aaya bi ibnu kathir dafa ne liñ ci nam mooy maytandiku di wuuteeg xadiisu yonent salaam ak yoonam ak doxalinam ak shari'am parce que nee na wax yeeg jëf yeeg lépp pour ñu mën koo peese dañ koy peese ci ay waxam ak jëfam bu dëppoo ñu jël bu daal di dëppoowul ñaar koy sànni si àll ba moo tax yonent waxoon ni man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd képp koo xam dafa jëf loo xam bokkul ci li ñu tëral dañ koy dañ koy dañ la koy delloo kon ñi xam ne ñoom ni Qur'an dong la ñuy jël yàlla duñu jël yonent ñoo nga xam dañuy dugg ci li nga xam mooy xadis bi wax dëgg yàlla mbugal dina dal seen kaw la chaque ku weddi sunna yéefar nga waaye fii ci àdduna fitna na leen dal fitnay bokkaale ëllëg yoo xam yàlla mbugal leen yàlla na ci yàlla yàlla na ci musal kon lii lenn la ci li nga xamante borom téere tuxal na ko ci ay mbir yoo xamante ne yu bari bari bari la ci page numéro 19 mu ni wal athaaru an as-sahaaba wa taabiin wa man ba'dahum min ahli al-ilm fi ta'ziim sunna wa wujuub al-amal biha wa tahdhiir min mukhalafatiha kathiratun jiddan kon mbir yi rotee ci sahaaba yi ak ci taabiin ak boroom xam-xam di wane ni sunna lu existé lu ñu war a màggal la bal jëfe ko lu war la maytandiku loo nit ñi lépp lu wuteeg moom nee na loolu bari na lool mu ne wa arju an yakuna fi ma dhakarna min al-ayaat wal ahaadiith wal aathaar kifaaya ah maa ngi yaakaar amaana nag ngi yaakaar ne amaana li ma tudd li ma rotal doy na sëkk wax dëgg yàlla benn xadis rek pour radd Qur'an yi wala benn aaya rek kon mu ni maa ngi yaakaar ci page numéro vingt mu ni maa ngi yaakaar li ma tudd wax dëgg yàlla ci ay ahadis ci ay ndëslaay indi ko fi doyoon na sëkk ñu ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu defal ñu tawfiq ak mboolem julit ci li nga xamante ne gërëm na ko ak li nga xamante ne mooy ak mucc yal na yàlla musal musal yal na yàlla musal ci alkande ak réer ak cànkute mu yàlla musal ñu tamit ci lépp loo xamante ni sabab la pour mu mereñu te bokk na ci lii tax yàlla mereñu mooy ñu bàyyi fi sunna yi tax dem naan alxuraan dong la ñuy topp mu ne an yahdiyana jami'an siraatal mustaqim innahu samiun qarib yàlla nañu yàlla jubal teg ñu ci siraatal mustaqim mooy ki nga mooy nangu ñaan te jege la subhaanahu wa kon foofu la mbind mi jeexee mu ni ko bind mooy Abdul Aziz bin Abdullah ibn Baz rahimahullah taala rahmatan wasia kon lii mooy li nga xamante ni moo ñëw ci téere ñu bokkoo koo leeral di ñaan borom bi subhanahu wa taala defal ñu tawfiq may ñu dégg ak topp musal ñu ci réer ak cànkute parce que bokk na ci li gën a tey sonal xeet mooy réer nit ñi dañoo réer seen diine te la ko waral mooy wax ni ma ko waxee rek gàttañu bi gàttañu ci sàkku xam-xam ci tàmbalikaayu séminaire waxoon nañ jotaay waxoon nañ sàkku xam dañ ko war a jaamu yàlla jox ko suñu lépp suba ngoon guddeeg bëccëg kon ni nga xamante ni julli noonu lañ nekkee jaam yàlla sàkku xam-xam noonu nekkee jaamu yàlla am na loo xamante ni farata la am na loo xam fardu kifaaya la mais ala kulli xaal jullit day yittewoo sàkku xam-xam ah bañ a topp bañ a topp ak mbirum àdduna rek wallaahu musta'aan wa alayhi tuklaan kon di leen jox daje ba beneen jotaay wala ci yeneen jotaay ci yeneen téere di ñaan borom subhaanahu wa ta'aala may ñu fiq fi diin may ñu athabaat ala sunna saxal ci sunna ba keroog ñu dajeeg moom ndax sunna mooy al alquran alquran tam mooy sunna sunna mooy lislaam alislaam mooy sunna hada wallahu taala ala wa alam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh